Fatimatu nag ba mu matee sëy Sidina Babacar ñëw ñaan ko de yonent ne maa ngi nekk ndigalal yàlla ci Fatimatu de yàlla digalaguma ci dara mu dem ci Sidina Omar ne ko nañ dem ma ñaanal la ko ñëw ne ko may ko Omar mu ne maa ngi xaar ndigalal yàlla ci yonent ci ci Fatimatu de ñu dem ca Sidina Ali ne ko nañ dem ñu ñaanal la ko de ñu ñëw ne ko dañoo bëgg nga may ko Sidina Aliyu gis nga ñoom kenn ku ci nekk lu moroomam am rek jàpp na ne moo ko am de Babacar woon ko mën daa am ñaanal na ko Omar ba Omar mën am ñoom ñaar ñu ñaanal ko Sidina Aliyu de kooku dajeeg ndigal la nag yonent ne kooku la ma yàlla digal ne naa ko ko naa ko ko may de nday Fatimatu ñëw ak baayam ne ko ndeke li nga ma fi denc yëpp miskinam Bani Haasim mi nga ma fi denc rek ki nga xam ne Aliyu bi nga ne fifteen mënu mu ne ko yàlla ma ko digal ah dem yàlla la ko digal dem naa ndigalal yàlla de ñu may ko ñu may ko sidina Ali ibn Abi Talib yonent na ne leen ko na indi can nag can moom lu nit ñàkk-ñàkk soo bëggee jabar kay foog nga joxe can de ñu ñëw ci sidina Ali ne ko yonent ne nga indi can ñu may la Fatimatu mu ne man de amul mooy jaasi ji yonent ne ji moomu ko jaasi ji yàlla jee ko moom mu ne fas wi mu ne moomu fas wi de jihaad jee ko moom mu ne mbubam koŋ mi mu ne mbubam koŋ mi moom bu ba jaay moom mbubam koŋam lekk sidina Omar ak sidina Babacar fab mbubam koŋam sidina Ali di jaay jamarte ba romb sidina Osman ibn Affan mu laaj leen nu ngeen di dox ñu ne ko dañoo labatal Ali Fatimata ba yonent nangu na waaye daf koo laaj cant amul dara lu mel mbubam koŋ mi ñu bëgg ko jaay de mu lamb poosam génne ñaar téeméeri li bi door ne leen jàmbar ji toll ni kenn du jaay mbubam koŋam de leen ñaar téeméeri li bi yooyu takkale ko ñu may ko ko nag bañ ko may Seydina Aliyu yonentu toog na diir bu yàgg Seydina Aliyu gisul jabaram jabar ji gisul jëkkër ji de ba nga ne waaw Ummu Ayman moo ñëw ci yonentu di xuloog moom de naa ko di Xadijata dee rek moo tax doomam ñu may ko jëkkër boobu ba tey jëkkëram man da gis jëkkëram jëkkëram mënu koo gis de yonentu daf ko daa wax ne yow yaay sama ndey sama gannaaw ndey moom daana ñemee ku la yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ba loolu amee nag yonent ne waa këram waajal leen Fatimatu nag bu ngoonee ngeen jëbbali ko jëkkëram de ñu lettu ko nag utan ko jël utan ko yére yu waa set yére yu xees gëttal ko nag yonent ne yóbbu leen ko te ne leen buñ def dara te ñëwuma de ba guddi jotee nag si yonent soog dugg ci ñoom daldi tànqalu ndox jàng fatiha lixlaas ak maa wisa tay ni ñetti yoon taf li jënd axma waaw bàcc ko lay fatimatu eh, ci boppam ak ca diggante ween ya waaw ne ali dolli leen ma ndox ali ne ma xam ne ma man lay wax ma jóg may sànq potam ndox indi jox ko mu def lu mel ni lam defaloon fatimatu de waaw ne yàlla na yàlla barkeel seen guddi de daal dem de ci eh, derab génd moom la ko ci la sidina ali àggale sidina fatimatu sidatina fatimatu de garab jënd boo xam ne suñ ko galanee seen tànk yeeg seen bopp yi laal suuf suñ toppee guddaay bi seen wet laal suuf de waaye Seydi Ndey Fatimatu jut Hasan ak Huseynu ak Muhasin Muhasin dafa dee ci ndaw jut itam Seyna boobu Umu Kulsum Umu Kulsum moomu lañ may Seydina Umar ibn Xattaab bi mu di buuru jullit de ndax di xeeñ ko am goronte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax na ne goronte gu nekk waa ak askan gu dana dog pencam yàlla lu mooy askanam ak goronteem de ci ngittal Fatimatu ci la mboolem sëriif yépp ci lañ génne de mooy askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yàlla joxu ko doom ji góor ji dund de Zeynabu ñu may ko Abul Hafi Abul Hafi moom lañ jàppoon ca xare Badar xeew ko ci buntu jàkkay yonent ba sallallahu alayhi wa sallam yonent joxe ndigal ne buñ julee tusubaar ba noppi na ko Seydina Ali rey de Seynabu dégg ko nekk bay bay yonent yi tusubaar ba nekk ci sujjóot mu taxaw ca buntu jàkka ja xaacu ne musal naa abalaansi musal naa abalaansi bu ko kenn rey ba yonentu sëlmalee ne waaw lu ma dégg ñu ne ko li nga dégg lañ dégg ñun ñëpp mooy abola fi mi nga ne woon nañ ko rey bu na nekk kenn bu ko kenn rey de loo ci wax amu ne jullit bu xees Seynabu sax kum musal ñu bàyyi la de ci ci àtte lislaam buñ jàppee xeefar war koo rey boo xamee benn jullit bu ne musal naa ko rek dootuñ ko rey sakkan ak Seynabu doomu yonent bi yonent ne boo nag bàyyi leen ko bu leen ko rey waaye ne leen ko nag du fi jóg mukk lu may ba te jotee boppam waaw ci ñeen fukki dollar yi wurus de ab bolaas yi dana je Seynabu fekk na Seynabu moom gàddaayaram na Makka ñëw fekk si baayam de yonent ne tas na sëy ba wala jëkkëram eh, nekkut jullit de ba nga xamee nag ne laaj nañ ko ak njot Seynabu dindi ca xam ne yóbbu leen jox Abu Lahab ne ko na joxe boppam loolu le ba ñu indee caq ba di ko jox yonent rek yonent xam ni caq ba caqab Xadijatu jabaram la woon yonent daal di jooy sallallahu alayhi wa sallam ne lii ñu ne ko seena boo ko jox Abu Lahab ne mu jote ko boppam de mu ne tey ngeen bàyyi ko ab jarjaram ab jarjaram ak ab caqam ñu bàyyi ko ab jarjaram ak ab caqam loolu musal Abu Lahab Abu Lahab nag bañ ko bàyyee nag ba dem Makka delloo dénkaane yam xame woon fay bor yam amoon yëpp di ñëw nag Medina jébbalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mais dafa bañoon a jébbalu te xaq ay xaqan ci baatam waaw léegi ñu wax ca dara de léegi nag ba nga xamee ne tey réglé nag gannaawam ba mu leer léegi ñëw na nag jébbalu jébbalu gu wét abolance yi moomu yonent bi dem na ko dem loo xam ne mu ngi ko feeñal ba Sidina Ali ibn Abi Talib labatee Jamilatu doomi Abi Jahl lay fatimatu dégg ko ñu ne ko ali kat ma ngay dem kër Abu Jaal ma nga fay dox ngoro fatimatu daldi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mën daa am nga meral sa doom ju jigéen waaye daal ali yoo ma ngay labat jamidatu doomi Abi Jaal yonent daldi ñëw daldi yegg ca mimbar ba de ne maa ngi gërëm sama goro abalance kooku day lépp lu ma masa dël matal na ko lépp lu ma masa wax def na ko maa ngi koy gërëm bu baax moom abalance yi waaye ki ci des bëgg a boole doomi yonent yàlla ak doomi noonab yàlla bi duñ booloo mukk de su fekkee ne al dogu na ci doomu Abu Jahl na doomi Muhammad de doomi Muhammad doo wujje mukk ak doomi Abi Jahl de daal dina cëpp wàcc gàngu naa ga dugg ci néegam de ngoro ga tas na ali du wecce ñoo ñaar de abal aasi moomu moo jur aliyu ibnu abil moo jur umamatu loolu mooy ngirtal yonent bi sallallahu alayhi wa xadijatu nag génn àddina ba gannaaw boo xamee ne dimbali na yonent bi ba xam ne wayu gi taxaw na ba yonent xootee xadijatoo jëkk gëm ndax yonent ñu ngi ko yónni ci bésab altine ci weeru gàmmu bésab fukk ñaar talaata ci suba moo xadijatoo ànd julli de moo tax ñu ne moo jëkk a jébbalu ñu ne Babacar a jëkk a jébbalu ñu ne Ali yoo jëkk jébbalu de ñoom ñett nag ñoo jëkk a jébbalu ku ci jëkk nag sa morom ñoom ñett waaw foofu la wuute bi nag waaye daje nañ ci ne Abubakar a jëkk a jébbalu ci mboolem mag ñi Ali yoo jëkk a jébbalu ci mboolem xale yi Xadijatu jëkk jébbalu ci mboolem jigéen ñi de ba Xadijatu génne àddina nag xat ma xatam jàqare la ko yonent tudde de xeefar yi daldi futteeku xaar nag defe ne daañ mën ci yonent bi dara dellu xeesalaat seen xeex nag ci lu dul benn masla nag lu bon lu ne nag ñu jëmale ko ci yonent sonkandoo ko mel na cong nag Abu Taalib it génn àddina baayam ba nga xamee ne loolu am na nag yonent toog na ñetti at takkut jabar de gannaaw bu Xadijatu dee bee benn jigéen ñaw bu daa kafe yonent ne ko daal dafa mel ni xadijatu ba mu génnee àddina ba tey da dof mu ne maa mooy ndey njaboot gi mooy borom néeg bi maa mu ne ko na nga wuti jabar mu ne fu ja fu jëlee jëleeti jabar mu ne ko su fekkee jabar yi jeet nga bëgg sawdatu bintu samata jigéen ju baax la te sa saaba la na ci yow càmmiñam sa saaba la su fekkee ni jànq nga bëgg nag aysatu doomu babacar siddiq jigéen melut ni moom ci àddina rek yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci sidina Abubakar Sadiq ne ko da nga am doom ji jigéen ji sa Aysata mu ne ko waaw mu ne ko may ma ko ah mu ne ko yow sañ ngaa jël sama doom may sa mbokk mu ne ko sama mbokk nga ci diine waaye daal sa doom xalaal na ci man de Abubakar dem ca këram kut pañe def ca tàndarma ba fees xen ko ndaya Aysata booba juróom benni at la am ne ko demal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko hadiye sangoog tuuti na de waaye daal su ko gërëm looyee rek ñeel na ko mu ñëw ne ko sama bàyyi na hadiye sangi tuuti na waaye su la gërëm looyee ñeel na la yonent tikk ko ci loxo ne ko yàlla ci yàlla barke yàlla na barkeel mu fittar ci ku mer lool daal di dem ci Abubakar ne ko yónni ci baayam ne ko yónni nga ma ci góor gu bon mu ne ko yónnante yàlla mu ne ko lu tax muy téye sama loxo li te luuma jabaram le mu ne ko jabaram nga lim ko ne noon hadiya sango su la gërëm looy ñeyal na la loolu rek moo takk sa bi na ko def nag yonent ne Abubakar Aysata Jibril indil na ma portaleem ay yooni yoon waaw na ma kii de mooy sa jabar de <clears throat> moo tax nday Aysata daf daa fuukaree ne man yéen ñëpp seen i bàyyi leen maye man yàlla ma maye ci kaw asamaan te ndiig la moo doon jibril de jigéen ñëpp jibril daf leen daan nëbbu waaye nday Aysata moom jibril daaw ko nëbbu de bu sangoog yonent ci mel na ma laam sax du tere jibril ñëw wàcce wayu gi de ne nañ ma may aji teey te yàlla baal na ma te dalal na ma aljana lori yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay lor moo mujj ci gémmiñ ak yonent bi mu génn àddina mi ngi dog sama diggante dënn waa ak sama borox de ci sama bés ci sama néeg ci sama moome de ci néeg layaay sa lañ ko suul de mu takk ko bi ma amee juróom benn at wàcc ko ba ma am juróom ñenante at am na ñetti at ba mu ko takkee soo ko xaraf moom de ci juróom ñenante atam nag la yonentu ñëw xaraf moom de yor yor mu ñëw ca kër ga toog ñu ana ana Aysata ñu dem jëli ko fekk ma ngay foo xale mu ne ñu jiital ma indi maa ngi xajjat ndax coono bi ma nekkoon ci di foo xale yi rek ñu ñu ñu dugal ma fi yonentu sallallahu alayhi de juróom-ñeenti at la nekkat moom yonentu génn àddina ba yonentu génn àddina fukki at ak juróom-ñett la am de moom Aysatu te yàlla xaraamal na ci ñoom sëy te dund na ba am juróom benn fukki at juróom fukki at ak juróom ñett soog a génn àddina de ba nga xam ne loolu am na nag yonentu takk yeneen yonentu takk sawdatu itam Aysatu la jëkk a takk waaye ba mu takkee sawdatu moom tamuy mag moom dafa dal di ñëw sëy si de looloo tax ñu naa sawdatoo jiitu ñu naa Aysatoo jiitu Aysatu lañ jëkk a takk waaye sawdatu sawdatu lañ jëkk jël de lay Aysatu na ne musuma fiir ci àddina lu mel ni li ma fiire ci xadijatu te fekkante wuñ waaye daal bëri gi ko yonent di bëree tudd rek waaw daf ma daa merlole waaw bu ma gisee jigéen ju ñëw yonent di waxtaan ak moom di ree rek su ma laajee mu ne ma xari xaritu xadijatu la woon daf ma daa ñëwal ci fani xadijatu su ree gàtt képp ku doon xaritu xadijatu rek dana la ci sedd de des nag la yaay sa tam mer ne yonent lajal nga ñëw xadijatu xadijatu màggat mu jigéen moo dafa xamoon waa deena bu yàgg yàlla wutal na lu ko gën te saa yi nga di ko tuddee yonent ne dee wallaay yàlla wutalu ma mukk lu ko gën yàlla wutalu ma lu ko gën de moo ma dëggal ba ma ñëpp fen looyee eh, moom la ma yàlla jox ay doomam taxañ na ma doomi jigéen ñi ci def ñëpp dee wallaay man ko yàlla wutalu ma mukk lu gën xadijatu de loolu moo tax bee fóote yi dañuy wute ay sa too xadijatu ko ci gën yonent na ne xadijatu mooy sangab jigéen ñi Aysata gën mboolem jigéen ñi ni ñamu soos gënee mboolem ñam yi de ah ñu ne ana ku ci gën bon Aysatu borom xam-xam yi suñ seetee li nga xam ne moom lay jeexital ci xam-xam nga xam ne ñaari sulu si diine ji yëpp wala genn wàll ak diine ji boog Aysata ko jàppe ci yonent bi sallallahu alayhi wa borom xam-xam yi ñoom mënuñoo desal gannaaw aysatu moomu ndax xam-xam bi mu joxe de waaye bëggkati yonent bi itam <clears throat> suñ seetee li xadijatu daj ci yonent ak ni mu ko dimbalee ba mbir mi taxaw ñooñu itam mënu ñoo desal gannaaw waaw xadijatu de jigéen yi daal juróom ñi la ñoo ci gën mariama bintu hemran lay heesa ak asiyatu bintu musahim jabari firawna ak xadijatu bintu xuwayrit jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aysatu jabar yonent ak Fatimatu bintu doomi yonent bi sallallahu alayhi wa de yonent na ne góor ñi ñu bari mat nañ ci waaye jigéen ñi daal ñu néew ci mat de Mariam bintu Imran Asiyatu bintu Xuwaylid ak Xadijatu bintu Xuwaylid Aysatu bintu Abi Bakrin ak Fatimatu bintu Muhammad de na ne hay Fatimatu yaay sanga mboolem jigéen ñi ni ma doy sanga mboolem góor ñi de mu ne ko booba ana Maryam bintu Imran ana Asiyatu bintu Musayim ana Khadijatu bintu Khuwaylid ana Aysatu de yonent ne ko sallallahu alayhi wa bintu Imran mooy sangab jigéeni jamonoom Asiyatu bintu Musayim mooy sangab jigéeni jamonoom Khadijatu bintu Khuwaylid mooy sangab jigéeni jamonoom yow dama ne yaay sangam mbooleem jigéen ñi ni ma doyee sangam mbooleem góor ñi de Fatimatu moo gën ci mbooleem jigéen ñi daal ci lu gën a wér gannaaw sawdatu yonent bi jël na Zeynab bintu Jahsin Zeynab bintu Haris ak Maymuna bintu Hilal ak Hind ummu habibata doomi abi sufyaan ak seynabu bintu jaxsin amoon na yetti seynabu yonent daal labat na fanweeri jigéen ak ñaar am na ci ñoo xam ne wacc na leen balaa leen a takk am na ci ñoo xam ne takk na leen wacc leen balaa xaraf ak ñoom ñi nga xam ne takk na leen nag te xaraf ñoom fukk ñaar lañ de fukk benn yi nga xam ne boole woon na leen ak xadijatu yi nga xam ne deewoon na lu leen jiitu de ñuy fukk ñaar xam na ci ñetti jabaram nag dee nañ ci dundam ba mu génnee àddina juróom-ñeenti jigéen la bàyyi ñoo te واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الغار العفاء وهدف إدرار الزراع قد في السماء قد في الأرض صابن جزاء ثم ناداه بعدما عزم بالقاف وقد امتنوا عليه قد جاءوا